a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatu Tabuuk ñuy xare Tabuuk xewoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi ci doon ànd ak al imaamu ibnul qayyimi muhammad ibn abi bakr ibn al qayyim al jawziya raxmatullaahi aleyhi ci zaadul macaad fi hadi xayril ibaad alayhi afdalu salaatu ñu ngi woon ci côté bi nga xam ne ci lay tudd qissatu Ka'b ibn Malik ak ñeneen ñaari àndandoom yi di Muraara ibn ak Hilaal ibn Umayya ridwaanullah te Seydina Ka'b ibn Maalik nettali war nettali bi ci xadiis bu gudd bu nekk ci saxiixayni wa qad rawaahu gayruhumaa min al ulamaa'i raxmatullaahi alal jamii gisoon nañu ci jataay bi weesu fi nga xam ne ci la doon waxe ne ci la tàmbali woon nettali bi ci wax boobu ci Seydina Kamb ñu nag agsi woon nañu ci fi nga xam ne ci la doon wax ne wa minha anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqbalu alaaniyata man adhara al-islaama min al-munaafiqiin wa yakilu sariiratahu ila Allah taala wa yujri calayhi xukma aldaahiri wala yucaaqibuhu bima lam yaclam min sirrihi mu ne woon bokk na ci ne alayhi salaatu wassalaam da doon nangul nit ñi li nga xam ne moom lañ feeñal ci biti te lii mooy bi muy wax naafiq yi biñ ñëwee di di uti ngànt waaw ya'tadiruna ilayhi alayhi salaatu wassalaam ku ñëw rekk mu jàppal la liñ fi wane ne looloo tax mënoo woon ñëw mu ñaanal la nangul la sa ngànt ñaanal la buur yàlla jéggal la après mu dal koy bàyyi mu dem waaye nag seen fond intérieur seen dëgg dëgg li tax ñëwuñu woon loolu mu bàyyi ko buur yàlla li nga xam ne moom xamu ko waaye waxoon nañ la suñu boroom xamaloon na ko sax xamaloon na ko ñi nga xam ne ñii ñu bari waxul dëgg tali la koy wan ah mooy ñoom ñépp dañoo ñëw di wax ñépp mu dàkkooral leen li ñu wane ci biti mennum Seydina Ka'b ibn Malik ñi ci dëggu daal ba ñëwee Seydina Ka'b ba mu waxee la ne ama hadha faqad sadaq waaw kanta kii moom wax na dëgg loolu mafhum bi mooy lan mooy ñi ci des ñépp waxuñu dëgg te moom xam na ko moom alayhi salaatu wassalaam waaye nag loolu mooy àtte sharia àtte sharia concernewul baatinu nit ki waaw àttewuñ ci baatin de sharia newul ci baatin ci zaahir la ci biti rek li feeñ loolu lañuy àttee nit ñi wallahu yatawalla sarair buur yàlla nag moom moo méngoo mbóot yi waaw secret ku ne lool buur yàllaa ko méngoo de waaye nag li ci biti rek lañ mën a àtte moo tax alayhi salaatu wassalaam boo gisoon nañ loolu doonuloon àtte ci xam-xamam bu mu xam ci gaa yi waaye ñoom li ñu feeñal ak li ñu gis ci ñoom rek loolu lañ leen di àttee waaw foofu lañ ñemoon ñu war tey mu ne moom al imaam ibn al qayyim ba léegi kon ci qissatu Ka'b ibn Malik alayhi ridwaanullah mu ne wa minha tarkul imaami wal xaakimi radd salaami ala man axdata xadatan ta'diiban la wa zajran li geyre fa innahu sallallahu alayhi wa sallam lam yunqal annahu radda ala Ka'b bal qaabala salaamahu bi tabassumil mughdab mu ne bokk na liñ ciy jànge ki nga xam ne mooy njiit bi wala juge bi walla monsieur le président walla monsieur le gouverneur wala ki nga xam ne mooy jàngalekat bi ki nga xamante ne moo jiite dañ ci jàng ne man na bàyyi des fois radd salaami ala man axdasa xadasan ta'diban la bañ a fay nuyoo ki nga xamante ne nii dafa def njombe gu rëy rëy rëy ci taalibe yi wala ci ñi nga xam ne ñoom lay administrer waaw wala lenn ci ministre yi waaw président bi jox leen feuille de ku nekk tracer la li nga war a liggéey mu gis ne kenn ki def na faute faute de lèse-majesté la def lu gàndang lu rëy rëy rëy scandale total mu dugg si di di nuyoo président bi bañ koo faale mel ni ku ko déggul waaw bañ koo fay nuyoo def ko ngir lan mu ne ta diiban lahu ngir yar ko moom wa li ghayri waaye pour ñeneen ñi ñi toog ci table de conseil des ministres bu dee foofu la mbir mi daal di leen jàjj ñu xam ne oh ñu nit de bu ñu defee lii bés bu ñu fi defee scandale yu président bi tey sàmbar na ci kaw yi noo daf ko mere ministre diw daf koo mere ba tontuwu ko sax réunion bi yépp xoolu ko te dégluwu ko joxu ko sax parole mu ngi mel ni existé wul waaw mooy mu nekk ab yar ci ministre ba def loola waaye mu nekk ab xuppaate loo xam ne ñi ci des dañ naan leen mettez mettez-vous en garde képp ku fi def lu mel ni def lu mel nii moo lay yoon waaw waaye jàngalekat bi noonu la taalibe boo xam ne yàgg na ci daara ji def lu rëya rëya rëya rëya waaw ahdatha hadathan loo xam ne vraiment dafa dem à l'encontre de ni daara jiy demee tamu ni xam-xam li xam-xam nangu ak ni muy demee mu ñëw ci mbooloo mi nuyoo sëriñ bi xool fële waaw ngir lan ta'diban lahu ngir man koo yar waaye yeneen mbokki taalibeem yi buñ gisee lool wa zajran li ghayrihi waaw mu nekk loo xamante ne am jàjj la ngir ñoom ndax lan mu ne fa innahu sallallahu alayhi wasallam ndax kat yonent bi alayhi salaatu wassalaam lam yunqal annahu radd ala Ka'b ndax toxaluñu ci moom këne delloo na fay na nuyu Seydina Ka'b bal qaabala li am ba de sax xaabala dafa Euh, euh, jàmmarloo salaamahu nuyoom gi mu ko doon nuyoo bi tabassumil mughdabi ak reetaanu koo xam ne dafa mer waaw mooy xam nga sëy naa Kaab dane man bu mu mësoon a ñëw damay ñëw nuyoo wóoruma ndax fay na maam déet waaw may xool tuñ yi ndax yëngal na ko mais wóoruma daal waaw moom da cee jànge loolu que ni da fayul moo tax waaw moom loolu lay wax noonu ba pare nee na surtout bi bii dóor a ñëw gaa yi ñëw di joxe seeni ngànt di joxe seeni ngànt nee na mu ñëw nuyoo ñëw agsi nee na ma gis yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ma agsee mu mu reetaan reetaanu ku mer ne ma ñëwal ma ñëw mu ma mu ne ma lan moo maa xallafaka lan moo tax ñëwoo ñun lu la tere woon a fekk xare bi ak ñun waaw loolu nag lay wax waaw moo tax mu teg ci wa minha mais après yeneen yi la doon wax ne da doon ñëw bu ñëwee di nuyoo moom leeru ko ndax fay na koom déet waaw mu ne wa minha an tabassuma qad yakunu 'an kama yakunu an at-ta'ajjubi was-surur fa inna kullan minhumaa yujibu inbisaata dami al-qalbi wa thawaraanihi wa lihaadha tadharu humratu al-wajhi li sur'ati thawaraani ad-dami fiihi fayunsha'u fayansha'u fayunsha'u an dhaalika fayansha'u an dhaalika as-surur wal-ghadabu taajubun yatbacuhu daxikun wa tabassum falaa yaxtarru almuxtarru bi daxiki alqaadiri calayhi fi wajhi wala siyama cinda almactaba kama qiil ida raayta nuyuuba lleythi baarizatan falaa tadunnanna anna lleytha mubtasimu loolu ab weer la waaw idaa ra'ayta nuyuubal laythi baarizatan falaa tadunanna anna al-laytha mubtasimun waaw loolu xaside boobu tuddoon nañ waay al wax waaw loolu la moo <laughs> demee ci diiwaanul mutanabbi dinga ko fa fekk kon mu ne bokk na ci liñ ciy jàngam al imaam ibnul qayyim këne ndekete reetaan léeg-léeg dina jóge ci mer waaw di gis nit di ree nga foog ne dafa kontaan boo amulu seetlu ndekete yoo dafa mer waaw mu ne comme ni nga xam ne rek la boo yéemoo ci dara kontaan ni nga xam ne noonu ngay ngay ngay ngay muuñe muuñ bokk muuñ tabassum mooy muuñ voilà muuñ la wax waaw mooy muuñ léeg-léeg nit dina mer muuñ boo amul ak seetlu foog ne waa ji day muuñ ndax kontaan ndekete déedéet kii day muuñ ndax dafa mer waaw mu ne comme ni nit ki bu kontaanee gis lu ko kontaanloo loo ni muy muuñe ni mën a muuñe noonu la muuñe fekk dafa mer waaw mu ne ndax ñaar yépp moo xam ak mer walla ak ak kontaante kontaan ñaar yooyu yépp dañuy waral euh, dereetu dereetu nit ki day tàlleeku waaw ak xol bi deret ji di di di di di daw waaw waaw dal di tàllee ko inbisaata dami wa qalbihi wa sawaraane waaw mu ne looloo tax tadharu xumratul wajhi li sur'ati sawaraani dami fii lool moo tax nit ko bu meree nga gis xar kanamam gi gaabu xonq loolu ça def ba lool mooy nit koo xam ne dafa weex comme yeneen time ale saar saam bi meroon niñ ko doon xàmmee parce que moom dafa weex mais loolu bul xaar nit ku ñuul nga naan damay xaar xar kanam gi xonq dafa mer xar kanam gi xonq déedéet <laughs> waaw mooy bu dee ku weex dangay gis bu meree boo seet loo tubaab yi rek buñ meree dangay gis ñu naan waa ji il rouge de colère waaw dafa mer ba xonq coy waaw nga gis xar kanam gi xonq ndax lan ndax gaaw ju da deret ji di daw waaw waaw ni nga xam ne noonu lay noonu lay bàyyeekoo deret ji waaw di daw daw goo xam ne ngir émotion wu mer waaw mu ne ci côté kontaan noonu lay demee lool la mu nag mer façon yée yéemu la goo xam ne da koy topp ak ak reetaan walla ak muuñ mooy nit mën naa mën naa mer sax di mer di di di di reetaan nii mais reetaanu ku mer waaw mu ne kon nag falaa yaxtaru muxtaru muxtaru bi daxiki al fi wajhi mu ne kon falaa yaxtaru bu mu waru de waay waay bu mu waru al muxtaru aji waru aju waru ji bu mu waru nit bu mu waroo bi daxiki al fi wajhi koo xamante ne nii ku capable la def nga loo xam ne man na koo faj léegi def nga lu dul noonu mu am capacité kàttanu faj ko léegi mais faju ko nga gis ko mu taxaw di la ree mu ne la bul bul waru ci ne kii da cee manul dara wala dafa kontaan de waaw mu ne rawatina nag wala siyama inda al ma'tabati kama rawatina ci jamono ji nga xam ne daf jamono jum lay yedde la jamono joo xam ne juñ lay yedd la ndax nang ci def du noonu nga gis ko muy ree sa kanam te il capable faj corriger la mu ne la bul waru ci reewam googu de ndax lan mu ne comme li boroom comme li li aji wax ji wax rek muy almutanabbi mu ne idaa ra'ayta nuyuubal laythi baarizatan falaa tazunnanna anna allaysa mubtasim mu ne idaa ra'ayta gis nga saaboo seenii nuyuubal laysi mooy bëñu bëñu gaynde boo gisee bëñu gaynde gayndeg sibi baarizatan feeñ di feeñ waay waay falaa tazunnanna bul yaakaar jamais na laysa këne moom gaynde mubtasimu day day day day muuñ mukk laa ilaaha illallaah boo gisee bëñu gaynde gaynde gi bëñ bi di feeñ nga taxaw nële waay waay bul foog ne dafay muñ de <laughs> waaw moo tax moom la keneen ko waxoon wallay su eh, eh, eh, yabdu naabuhu id yaghdabu waaw beneen waykatu arab ba loolu la waxoon wallay wax yëgal ne gaynde yabdu dina feeñ naa bu hóo la nga xamante ni mooy mooy bëñam ba iz yaghdabu bu meree kon nag boo gisee nit di reetaan wala di muuñ bul foog ne muuñam googu li muy tekkee ka wane mooy ne dafa kontaan mukk rawatina koo xam ne yow dangaa def loo xam ne jamono joo xam ne jamono jum lay yedde la mu ne moom al imaam ibn al qayyim wa bokk na ci liñ ciy jàng ci qissatu Ka'b ibn Malik mu'aatabatu al-imaam wal-mutaa'i wal-mutaa'i ashaabahu wa man ya'uzzu alayhi wa yakrumu alayhi fa innahu sallallahu alayhi wa sallam aataba thalathata duuna saa'iri man taxallafa anhu wa qad akthara an-naasu min madhi 'itaabi al-ahibba wastirdaadihi wassuruuri bi fa kayfa bi citaabi axabbi alxalqi cala alitlaaqi ila almactuubi caleyh walillahi ma kaana axlaa dalika alcitaab wa ma acdama samarata wa ajalla faaidata walillahi ma naala bihi thalathatu min anwaaci almasarraati wa xalaawati alridaa wa xilail qabuul mu ne wa minha bokk na liñ ciy jànge mucaatabatu limaami walmutaaci asxaaba mu ne bokk na ci yedd bi nga xam ne moom la imaam bi ak ki nga xam ne dañ koy topp muy njiit bi moom lay yedd ñi nga xam ne ñooy àndandoowam yi dañ ko ciy jànge que loolu possible la mooy du diw dalaa dangeen dalaa sopp dalaa bëgg ba moo tax yow du la masa du la du masa tàng sa kaw ano ah boo defee loolu jar mu mer dal sa kaw day dal sa kaw mu ne loolu dañ koy jàng ne loolu amul benn rapport ak waa gi boo daf ko bëggul considéré wu ko déedéet amuñu benn rapport waaw mu ne wam mi kon dañ ciy jànge mu'atabatul imaam yi nit ki ki jiite wala kilifa gi boroom xam-xam bi ki nga xam ne dañ koy topp sëriñ bi mais possibilité gum possible muy yedd ki nga xaman ñi nga xam ne ñooy ànd ndoobam waaw ci taalibe yi mu leen di yedd waman ak koo xam ne ya'uzu alay koo xam ne ku tedd la fa moom waaw ndax koo te ku teddul ci sax danga ko dul toppatoo waaw la fait que nag mu nga def dara ba mu metti ko ba koy ba mu la koy jàmbat ba mu la koy eh, yedde mooy ne dalaa bëgg lool signe de mahabba la waaw signe d'amour la parce que bu la bëggul woon dalay bërgal du la faale rawatin kon lool loolu la nit ki di war a gisa yooyu ay sawaay tey moom sëriñ bi daf koo waas déedéet ay sëriñ bi daf koo waas déedéet kenn du gisee kenn du gise noonu kenn du gise ndax ñi nga xam ne ki sopp daal ki mu sopp rek lay lay lay yedd waaw innal muhibba liman yuhibbu taabu waaw ki sopp daal ki mu sopp daal lay yedd ki mu soppul moom da koy ba muy dem waaw kon mu ne ñi nga xam ne dañu tedd fa moom am ci moom dayo ndax kat fa innahu alayhi salaatu wassalaam lien bële biñ jógoon sànq wax nañ la ko ak nettali bi fii it mu ngi indi lien bi mu ne ndax fa innahu alayhi salaatu wassalaam aataba thalaatha duuna aaxiri man taxallafa an ndax fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat dafa yedd ñett ñi muy seydina muraara ibn rabia hilaal ibn umayya seydina kaab ibn Malik radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom kese la yedd waaw ñi ci des kenn ni yeddu leen nga ne ma mais attends boobu ba léegi yaa ngi naan ñi ci des mais ñoom Seyna Abu Lubaaba nag ñu ne la non c'est ñoom li tax boolewuñ leen fii ñoom ñoo teg seen bopp ab sanction ñoom jotuñu yonent bi alayhi salaatu moom jotu la sax di leen accueillir ñoom ñu jël décision ferme ñii dañuy yeew seen bopp waaw dañuy yeew seen bopp ngir torox ngir rëccu te tamit ngir am tuubu gi yàlla buur yàlla indi leen nangu leen seen tuub waaw moo tax mu ne man duma leen comme que loolu wax man duma leen laal lu dul buur yàlla àtte ci ñoom waaw te tamit duma leen tekki furul lu dul buur yàlla daa àtte ci ñoom moo tax ñooñu waxuñ leen ñooñu ñëwuñu sax di présenté wu mais ñi ñëwoon di présenté wu di wane seen ngànt muy naafiq yi ak ñetti ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw ñoom wax dëgg moo tax ñooñu rek lañuy wax waxuñu ki nga xam ne mooy Seydina <coughs> euh, Abu baaba ak mbokkam ya radiyallahu anhum kon mu ne yeneen timale saar-saam ñi ñëwoon doon doon uti di di di joxe seeni ngàntal yooyu mu ne ñooñu kenn ci ñoom la la la la la la yeddul waaw mais ñi mu yedd mooy ñetti ñi waaw ñetti ñi rek mu ne waaye xoolal waqat akthara an-naas min madhi itaabil nit ñi mii ya ëppal nañu te bari nañu di tagg ah ngir wone mbëggeel mbëg mbëggeel amuuru cofeelu gi nga xam ne moom mooy feeñ ci yedd gi nga xam ne moom lañuy soppante di yeddante waaw wastil zaadihi di ci bànneexu waaw bi bihi di ci kontaan mooy da gis nit parce que loolu nit ñi dañ ko xam dangay ngay gis shu'ara yi tamit dañ ci bari woon ñu ci doon def bu leen benn seen benn euh, koo xam ne dañ ko doon tagg saa su ne bu leen meree benn jour dañuy kontaan def ci way sax waaw bu leen yeddee ñu kontaan boole ko ci seen palmarès yi këne waay waay buur ba wala kilifa ga moom yedd na ma bés sàngam mu nekk ci ci palmarèsam parce que xam na ne loolu signe de mbëggeel la waaw lil xalaat ñi ñi ñi yeewu xam nañ ne loolu noonu mooy ñi xamul rek ñooy jàpp ne yii sawaay jaratul dara ay sawaay dañ koo waas sawaay jaratul dara ci kanamu sëriñ ba ñooñ xamul ñooy xalaate noonu mais ñi xam dëgg naan yii sawaay sawaay fam tollu sëriñ bi mu rëy na parce que li tax mu def lu ko merloo waaw ndax ñi koy defoo lu ko merloo bari na mais du ñoom ñépp lay wax loolaa ah, ñoom ñépp lay yedd ah. ñi mu yedd mooy ñi nga xam ne vraiment moom da leen a bëgg a teg fu gin mooy teg na leen fu gin a kawe foofu yépp te bëgg nañu nekk vraiment modèle pour ñi ci des kon nag ñoom waruñoo bi permettre di def yenn travers yi di def yenn yenn yi nga xamante ni daanaka lenn li ci ak tayef lay jóge te lool waru leen ndax ñoom modèle lañ pour ñi ci des mu dugg ko wax ko wax yu tàng gaa yi kontaan ñi xam dañuy xam ne loolu signe de mbëggeel la mu ne nit ñi bari nañ waqat ak saranaas min madxi di tagg itaabil ahibba li nga xamante ne mooy eh, eh, yeddaange ñi nga xam ne ñoo soppante waaw moo tax gaa yi bu ñu soppee kenn lu mu leen wax rek dañ koy bind waaw ndax xam nañ ne après seen diggante dina neex lii passage rek la bu ko defee sax man nañoo toog naan ah yaa ngi fàttale ko am na benn bés de yée li boobu nag dangaa dal sama kaw bu baax nag waaw lii wëgg lii waaw <laughs> mu ne wastil daadi yii di ko bànneexu ba boole ko ci seen palmarès yi wa suruuri bi di ci kontaan mu ne waa kon bu dee lii mooy diggante nit ñi nga xam ne niti àddina ñi ñoo ñoom ñooy def lii mu ne kon fa kayfa bi itaabi ahabbi alxalqi ala al itlaaqi ila ma'tuubi aley mais kon nag est-ce que am na comparaison mën naa nekk nan nga may waxal kon ci yeddaageeg ki nga xam ne mu gën ci lu yàlla bind ci lu ñu joyal muy yonent bi aleyhi salaatu salaam yeddaange gu muy yedd ka nga xam ne moom la yedd comme ñoom Seydina Ka'b ibn Malik nii hmm? mu ne walillaahi ma kaana axlaa dhalika al itaab ay waay woo naa buur yàlla waay waay maa kaana maa kaana waay waay waay axlaa ana lan moo ginoon neex yeddaa ngi gii leen yonent mi alayhi wa ma a'zama samarata waay waay waay waay yàlla waay ci yéemu naa ci yàlla walillaahi yéemu naa ci yàlla wa ma a'zama samarata ana lan moo ko gina a màgg ci meññeef yu mu jural ñi nga xam ne ñoom la doon yedd wa ajalla faaidata waaye waay waay yéemu naa ci yàlla ana waay yedd gi yonent ma lay sar doon yedd ñetti nii ana lan moo ko gina màgg ay njariñ walillahi naa naala bihi salaasa waay waaye woo naa yàlla yéemu naa ci li nga xamante ne moom la tuuf moom la ame ñetti ñii di ñetti saxaaba yi seydina muraaratu bnu rabii hilaal bnu umaya ak seydina kaab bnu malik alayhim ridwaanul malik li nga xam ne moom lañu jote min anwaa'il musmiraat ci li nga xam ne moom musaraat yi nga xam ne mooy ci xeetu lu leen bégal te tukkee ci yedd gii leen yonent bi alayhi salaam yedd wa xalaawati ay way ñu fan lañu teere ci xeetu bégte yooyu waxalaawati rida ak neexaayu gërëm waaw ñu am gërëmu yàlla ci loolu waxilaail qubul al qabul nan lañ mujje buur yàlla nangul leen solal leen yére yéreem nangu seeni ñaan nangul leen ilal abad allahu akbar waaw waaw ha lool la kon nag lii lépp amee nañ ko ci walla te pourtant début bi la nga naan ah moom la mbokkam yi <laughs> xamoon moo taxoon ñu dab ko loolu lañ yaakaaroon moo taxoon ñu dab ko ma ko nag non non non nag saa yi kamb mais mënoon ngaa def ni ñeneen ñu quoi non yow xamuñ woon ne ñu laa xame nga def benn erreur lu dul lii mais kon loolu te loolu tere woon a wax li ñeneen ñi wax rek ah mais Kaabu manoon nga wax li ñeneen ñu wax rek de loolu moo doon gën quoi waaw voilà voilà kon lii nii yëpp amee nañ ko ci loolu léegi imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa minha tawfiqu llahi ta'ala li Ka'b wa saahibayhi radiyallahu anhum fi bihi min as-sidqi walam yaxdulhum xatta kadabu wactadaruu bi geyri alxaq ah fa saluxat caajilatuhum wa fasadat caaqibatuhum kull alfasaad walsaadiquuna tacibuu fi lcaajila fi lcaajilati bacd atacab tacib fa acqabahum salaaxa alcaaqiba wa falaaxa kulli alfalaax walfalaaxa wal falaaxa kullal falaax ah wa ala hada qaamati dunya wal axira ah fa maraaraatul mabaadii xalaawaatun fil awaaqib wa xalaawaatul mabaadii maraaraatun fil awaaqib wa qawlu nabii sallallahu alayhi wa sallam li Ka'bin radiyallahu anhu amaa hada faqad sadaq daliilun zaahirun fi tamassuki bi mafhumin la a ah, luy beneen la <laughs> lii beneen la lañ nii <laughs> lañ yem nii beneen la boo xam ne beneen lool masala nag masala xëccoo la <laughs> la fi imaam Ibnul Qayyim génne mais loolu après nañ ci ñëw dañu naroon nañ àgg ci loolu nañ ci dañ ñëw ci lim wax ni mu ne kon bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi ci qissatu Seydina Kaabu bunu Maalik alayhi ridwaanul Maaliki mu ne wa minha bokk na ci tawfiqullahi ta'ala li Kaab mooy dëppale gu suñu boroom defal Seydina Kaab wa saahibayhi ak ñaari àndandoowam yi radiyallahu anil jami' fii ma jaa'u bihi min as-sidq ci li ñu indi ci dëggu waaw mu ne walam yaxdulhum te de euh, gàcceelu leen xatta kadabu nan la leen doon gàcceele mooy bu leen seetaanoon ba ñu wax lu amul loolu mooy gàcce gi ngi leen dal mooy seetaan gi leen buur yàlla seetaan ba gàcce dal leen waaw te bu boobaa wa'tadaru bi ghayril haqq bu leen seetaanoon ba ñuy wax lu amul ut ay ngànt yoo xamante ne teguwul ci dëgg bu boobaa de bañ buñ ko defee comme li naafiq yi def rek ay xam fa salihatan fa salihatan jëlatuhum kon ci saase te moom la wax yonent mi sallallahu alayhi ba mu toogee dana ko bu ma toogoon ak keneen ku yeneen ci buuru àddina yooyu ma xam ne bu ma ko waxee li nga xam ne mooy li ko neex te man na maa sobe ci meram tey kononte kon dinaa ko waaye yow xam naa ne bu ma la waxee lu dul noonu it buur yàlla boo ma gërëmee léegi nangul ma léegi def ñi nga def ñépp ne ma waaw d'accord naa nangu naa sa ngànt ñaanal ma njéggal bàyyi ma ma dem damay dem mais léegi buur yàlla wan la ne li ma wax amul nga gin maa mere loolu nag lay wax ne buur yàlla da leen a dëppaleel ñoom ñetti ñii te gàcceelu leen ba seetaan leen ba ñuy wax lu amul ak joxe ay ngànt yoo xam ne teguwul ci dëgg ndax bu boobaa bu doon de noon la ñu def fa saluhat ajilatuhum lu gaaw mooy ca saase fañ ko waxee ah seen mbir dina yëween ci biti ñii ndax yonent ma alei satu salaam dina leen nangul ndax moom li ci biti lay doon àtte woo li nga wane rek lay àtte loolu lay àttee waaye nag wa fasadat aqibatuhum waaye seenu mujjel seenu mujj da yàqu ndax bés bu ko kullal fasaadi nag yàqu la yàqu ndax après borom bi dina ko wane te gis nga alxuraan ba mu ñëwee ci suuratu tawba gaa yi nga xam ne naafiq yi ñëw ut fi foos ngànt yépp li neen alxuraan wax mu nekk quraanan yutla ila yawmi diin waaw alxuraan bu ñuy jàng ba yawmal qiyaam ñooñu seenuk wane seenu wuññi seen seen sutura nekk alxuraan di ñuy jàng ba tey jii ba yawmal qiyaam ñu koy jàng allahu akbar mu ne ñii nag dana dëppale waaw bu leen boole woon ci ñooñu doon joxe foo ngànt yi noonu la ñuy mujje ñoom ñoom de waaw te bu boobaa seen mujj xam nga gaa yi seen mujj baaxul jamono joñ ñëwee di joxe ngànt ña fa ne woon ñépp dañ doon dañ leen a gëmoon waaw naan ah kii de moom ah kon de diwul taxoon wax na dëgg waaye bay su alxuraan ñëwee ñépp a xam ne seenu yées waaw seenu mujj yàqu waaw mu ne na nag gis nga nag ñu dëgguñu nag taibu fil ajilati ba'd at-ta'ab mu ne nag mbir yi nii la rek gis nga ñi dëggu ñi dëggu dañuy sonn ci lu gaaw mooy seen début dëggu bu ñuy commencer dina am lenn ci coono ju leen di dal waaw Ah, waaw bañu leen coono yooy dalee nag ñu ngaar daaj joo ko daal di koy supporter te yàlla tax fa aqabahum salahal aqiba buur yàlla defal leen ca gannaaw seen muñ googu la doon muñ yu metti yooyu yenn coono yooyu ñu jot ñu doon daj ndax dëggu gi ñu dëggu buur yàlla après loolu da leen di defal ca gannaaw ah salahal aqiba yëwanu seenu mujj mooy day seen mujj day rafet te day baax waaw mu ne defal leen wal falaaxa kullal falaax defal leen ak texe géppuk texe mu ne nag wa ala hada qaamati dunya wal axira gis nga ci kaw lii ñu wax nii man al imaam ibn al ci kaw lii la àddina ak alaaxira taxaw waaw mel ni nañ ne ko waa loolu doo ko leeral mu ne mën naa la ko jox ci benn formule fa maraaraatul madaai mabadi xalaawaatun fil awaaqid wa xalaawaatul mabaadi'i maraaraatun fil awaaqid waaw mokkalal loolu simple na maraaraatul mabaadi'i hein xalaawaatun fil awaaqib muy collègue nga wax contraire bi fa maraaraatul awaaqibi hein euh, kooku moom maraaraatun fil awaaqib mu ne gis nga yu metti yi tasaf waaw yu naqar yi mooy début bi bu meneen bu naqaree bul jàpp ne oh, on va laisser tomber wu affaire bi dafa metti déet mu ne la déedéet foofu nag nga war a téye ndax fa maraaraatul mabaadi gis nga mer euh, tar-taru oh, mooy lu wex waaw wextan gi ngay daj ci booy commencer def lu baax booy commencer soobu yoon bu baax gis nga xam nga du neex waaw du neex ah mu ne gis nga début bi ni muy mettee noonu nga naan fuu fuu waaye yow mais xam-xam ndeke nii la dangay dem booy war a tàmbali affaire yi di ngay dégg ni muy baree mais danga naan mais lii moom moom lii moom moom moom boo moywul bu la <laughs> ah bala buur yàlla defalul tasa tas tasbiit waaw ah, walaw laa an sabbatnaaka la laqad kidta tarkanu ilayhim shay'an qalila loolu rekk a fi nekk waaw ku buur yàlla jàppandal dëgëral la lool kese fi ne waaw allahumma thabbit qulubana ala ta'atik buur yàlla yàlla na nga saxal suñu xol yi ci di la jaamu amin mooy gis nga ku yàlla dëgëralul non foo jaar di nga tànge waaw non di nga gars yi baaje yi la yi la yi la yi lislaam yi di baaje foo jaar dinga nga ci tàbbi waaw léegi nag ndimbalul yàlla kese fi ne du nguuraay kenn moo tax mu ne fa maraaraatul mabaadi i booy début bi nag day xaw a tar waaw danga naan mii man ata man rien que maa ngi nii bëgg a sóobu ci yoonu xam-xam mais rien que waxuma la dara bi mu commencé euh, di wax affaire lu jëm ci làpp mais kitaabu tahaara bi ma gis mais waxuma la kitaabu tahaara mais mais mais baabul wudu i kese mais sawaay masala yi dañoo bari non mais man lii lu ma leen di takke yàlla nag boo ko tàmbalee fiqhul fiqhul muqaaran boobu moom moo lay gën a débbu sole moom non boobu moom dem nga foog ne non danga naan noo attends ñii daal man foog naa sëriñ bi deful lu dul yëkkati ma ba ci kaw fekk labyrinthe boo xam ne masumaa xam sax ne labyrinthe existe na ñu yóbbu ma réew moo xam ne maa ngi fay door a dem waaw mel ni ñu takkoon samay bët man mii ñu takkoon samay bët sànni ma Copenhague waaw amul mu nekk dégguma anglais manuma lire panneau yi liñ ciy bind sax ay dessin rek la may niru manuma lire léegi ñu ne ma débrouille-toi tabul laaj ba ñibbisiwaat France waaw loolu xam nga danga naan mais kii kii kii daa bëgg ma sànk wala lan nan damay sànnee ci le désert du Sahara en plein désert du saara waaw fële ca Arlit waaw ca Warzazat euh, ca côté Warzazat ne ma léegi débrouiller ngir ñibbi foo xam ne duma gis dara mooy mbir yi day loolu da ngay ëlëmu ndax masala yu bari yi yow nag booy commencer moo doxi foog nga am méthode il faut pas nga ñëw moo tax kenn du tàmbalee naan xaaral ma commencer ci majmu' non <laughs> naan waaye xaaral ma dem yëri majmu' waay buy ah? ma imaam an-Nawawi déedéet loolu loolu da ngay say bëñ eh, xaaral ma commencer al-Mughni mukk baal al-Mughni waay baal ma ko fee yow loolu tollagoo ci waaw boo manee booy tàmbali ni ngay def. nga ne man bu dee koo xam ne mazhabu imaam Maalik laa topp Maaliki laa ma ne léegi ni may def damay fexe masala yu ñëw même bu dee sëriñ bi dina wax ngir yépp man daal benn laay fexe jàpp takk ko ba maîtriser loolu pour l'instant yi ci des naa bàyyi waaw parce que boo naree takkandoo lépp lépp ngay ñàkkandoo waaw léppay lëbëjoo sa sa sa kaw nga ne man daal damay jàpp loo xam ne leer na ma kene ñi koy wax ñii ay imaam lañu am nañu seeni dalil am fu mu tegu ci sunnaa yonent ma lay saa saam ci alquran ma doxal loolu fexe jàpp loolu ba maîtriser loolu di ko jëfe après par ndànk-ndànk may élargir noonu lay def mais boo naree ñëw bëgg a takkandoo lépp mooy lépp lay rëccandoo waaw léegi nag yow booy tàmbali nag ci yoonu xam-xam yooyu mooy yooyu man na laa man na laa man na laa sole waaw dal di lay ëlëmloo waaw dal di lay def nga perdu nga nekk un perdu un étourdi voilà étourdi te bu boobaa nag tem nga ne saay xaaral man ma bàyyi <laughs> li gën a simple daal ndekete ñoom ah ñoom bu saas ñuy dege seen kii c'est pas simple quoi nga bàyyi la téel foofu nga fa maraaraatul mabaadi yi gis nga mar tartaru début bi wextanu début bi commencement yi début yi noonu lay mel waaw les difficultés du début yi nga xam ne ñoom ngay am ci début bi booy tàmbali ci njëlbeen gi xamal ne xalaawaatun fil awaaqibi ay bànneex la ci mujjantal gi waaw di nga dem gis nga boo toppee lool jàpp ci te bawoo façon découragement bu ne mën na laa dugg façon tayyel bu ne mën na laa dugg waaw mais gis nga boo jàppee te yàlla tax bawoo gis nga benn bés moo xam ñaari bés nga koy def wala ñetti fan wala une semaine wala un mois wala un an wala cinq ans wala lool boo bawul bés buur yàlla dina la wuyu si waaw dina la ko ubbil mbir yi day mujj ubbeeku ci sa kanam mais d'une simplicité boo xam ne mooy yow rien boo gisee masala yi mais boo jàppee affaire yi day yomb mbir yi da ngay am technique yoo koy jàpp yoo xam ne day facile da ngay mën a toog mais masalaay njàpp zakat julli euh, miraas yooyu yépp ak xóotaay ni ah nga jàpp leen ba mooy tax nga mooy tax loolu moom ku ko jàppul moo manoo toog ñu lay pose question ah, gars yi wolof nag ak a mën a poser question waaw lu suñu sëriñ doon wax gars boo leen benn gàmb boo leen ne kaay leen ñu jàng gars yi duñ nangoo ñëw waaw kaay leen ñu jàng gars duñ jàng yor seeni laaj nag heure bu nañu woola naan dañ lay laaj <laughs> waaw waaw mooy laaj moom dañ koo man boo nee leen jàng kenn du ñëw kenn te la ngay jàngale lu ko ëpp fuuf ñoom lañuy laaj lu ko ëpp tey ëppal leen njariñ te nekk par force yu ñu war a xam mu ngi fi ñu bàyyi ko fi mais nag laaj lañ man yow xam nga ne bu dee ne xam-xam bi takkoo ko manoo toog ci jataayu xam-xam wala fenn ñu laaj la laaj la ci wàllu euh, laab laaj la ci wàllu uh, julli laaj la ci wàllu zakat laaj la ci wàllu luqata affaire for yi mooy ci même jataay bi ñu laaj la fa affaire njënd ak njaay affaire musaaqaat affaire booy bay ak yooyoog yu noonu lan mooy atte yooyoog attey zakatul maal zakatul uh, al al al bahaim xanam yi ah eh, bahaimul an'am yi laaj la ci wàllu aqiqa wàllu li nga xamante ne moo jëm ci wàllu euh, tudd ak ngénte laaj la ci wàllu ahkaamul mariage li jëm ci wàllu mariage laaj la ci wàllu talaaq yooyu yëpp nga man cee tontu lu leer naññ loolu daa fekk nga takk affaire yi ku ko takkul manoo ko non loolu moom c'est simple moom loolu moom moom kenn du ko luxus <laughs> non non masala yooyu moom xam nga xam nga léeg-léeg nga nekk fii am na yoo xam ne neexum xel sax mën na la koo may yenn yi nga xam ne dangay analyser képp ñu naan la waaye démb temps bi nii la demee woon tey dégg naa lii yow lan nga yaakaar mooy lool bon li nga yaakaar lañ la laaj fii nag diine kenn laaju la li nga yaakaar waaw dama doon julli hein fàtte tashahhud rek sëlmal lan mooy àtte bi loolu kenn du ko tatu ne non non moom dangay wax lu leer nañ wala nga ba boo takkul takkul masala yi noo koy mane doo ko man buur yàlla na gis nga début bi ni muy mettee ba nga foog ne wuul yi duma ci mas a xam dara parce que affaire yi dafa bari hmm? gis nga boo jekkee bu nga buur yàlla ba muy déclic bi bu koy def mais yépp yomb sa kanam loolu mooy fa maraaraatul mabaadi tarwaayu mettitaayu début bi waaye waaye xamal ne xalaawaatul fil awaaqib ay neex neex la ay neexation la ay bànneex la fil awaaqib ca mujjin réel ga waaw moo tax ah lu baax it noonu la di waa ji nga xam ne mais waa ji daa nekk ci fag bi ñëw mbir yi metti début bi xam nga tubaab bi moom gaa yi senegal la ne naan jàngum tubaab bi daa yomb waaye ku fi jóge senegal ñëw xam nga ne laa ilaha illallah da xam ne ma soo jàngi nii ma soo jàngi nii yow da nga naan mais ñun masuñoo jàng masuñoo jàng ngay wax. mais gars yi bari nekk Sénégal préjugé bi ñu am mooy njàngam tubaab yi dafa yomb <laughs> loolu ñoom ñoo koy wax parce que ñoom xamuñu waaw xamuñu lay <laughs> lay la nan ngay ñëwee xam nga moo tax gars yi buñ ñëwee agsi ñenn ñu bari lool lool loolu préjugé boobu ñu amoon daanaka ñenn ñu tax nañu bàyyi njàng mi waaw dem Italie ji wala ñu moodu moodu ji feneen parce que yow jour bi nga ubbi. ñun Sénégal dañoo xam ubbi jàng ci jour bi xamuñu lool école day ubbi ngeen di premier jour non jour inscription xalaatoo ñëw jàng xalaatoo ko sax ay ñëw fii daanaka di ngeen toog ay semaine des fois sax ay mois balaa prof di régulier rek mais fii jour bi ñuy ubbi ngay ñëw bu doon ne yow dangaa ñëw indiwoo ay feuilles ba ñaan ay feuilles di nga ñaanaat ay feuilles tellement da ngay bind bind bind bind bind lu ëpp ay quatre pages toog te paree goo te yaa ngi dóora ubbi tey xam nga loolu début bi boo tàmbalee ne lay la la mais fii kii fu ma jëm gis prof yoo xam ne saa yi dañuy dicter ay cinq six pages ba pare naan tey dañoo yéex <laughs> tey tey on n'est pas allé aussi vite que yow loolu Sénégal da ngaa dund loolu yow mas ngaa jàng-jàng mu mel noonu masoo koo def jeexal programme yow dafa bokk sax ci suñuy affaire fii da ngay jeexal programme boo mooy une semaine wala deux semaines voire ñenn ñi trois semaine avant école di tëj fat bi ñu jeexal programme ñun dañoo ñun kan moo ci mas a jeexal programme primaire ak fépp ci yam kan moo ci mas a jeexal programme léegi nag yow bu dee yow début yi dafa tare noonu bi nga accès nga balit ah mooy mu ngo mais boo jàppee ah début moom dina metti moom waaw te foog ngay lëlu nag ngir man di jàpp kuur yi de <laughs> waaw xam nga ne moos page yu toll noonu te yaay premier jour nga ñëw ñu dóor la cinq pages te lool mooy benn matière benn benn matière kese la ah, képp képp la waaw bu doon na histoire ak ñay géographie ak gaa yooyu ña tegu ngay def mooy yow benn cours bi kese moo nekk loolu nga war a defi ñeneen ñeeg ay histoire de l'art ak ay yeneen yi nga dem mooy loolu la science yi noonu waaw mbir yu demee noonu yow bu dee ne début bi danga ne wuu je laisse tomber ah mooy doo jàll mais booboo jàppandoo mbir yi xam nga xam ne mel na ah mais dara gaa yi nga koy def tubaab yi ëpp ñu moom xel ah waaw peut-être que man xaw ma woon seen façon njàng mais nag dinaa fexe adapté wu. boo ko defee début bi dina day metti premier jour yi première semaine yi mais après boo ko tàmmee xoolal année ba ca tegu ni ngay nekkee ci muul bi da ngay dugg ci affaire bi mooy yow dangay mujj mel ni ñoom waaw <laughs> mooy da ngay mel ni ñoom lu ñu bind lu mu bari bari dara yow àgg nga mbir mi day mujj mooy tax da ngay jàll classe rek yow doo dem rattrapage jamais di dem rek waaw kay mbir mi mujj nekk nga kii am sa bac plus cinq bu dee fa nga bëgg yam nga dem jaari defi leneen wala nga liggéey ci lool wala nga defi leneen waaw loolu mooy fa maraaraatu la awaaqi bi ah, xalaawaatun fi maraaraatul mabaadi xalaawaatun fi la awaaqib waaw mettiti mettit mettitu début yi ah mooy finalité bu bay neex même mbiri àddina yi noonu la <laughs> gaa yi jàng début yi du neex mais boo jàppee sa moroom yi nga gis ñuy def li gën a simple mooy di bañ a jàng yi di fow yi nekk ci folklore bi nekk yoo xam nga day waaye gars yi ñee naa leen mais man moom sama grand frère bi man pression bi ma teg mayuma sax fu may kiiwee non grand bi dafa metti quoi chettt mais grand bi chettt ah waaw yooyu nga nekk ci daara ji di jàng alxuraan gis ñeneen ñi sa yeneen mbokk moroom yi di fow yi di petit camp yi di jouer yi di def lii kanaan non ak c'est que paa bi suñu kër paa bi allemand dëgg la ko quoi mais paa bi dañu dul may dañuy jóge école wàcc mun teg mun nañu ay woy alxuraan yi chetëtët mooy noonu nga jàpp mais demal ba ci kanam ba ngeen màgg nga gis ñoom ni ñu fi ni ñu devenir ak yow ni nga devenir bu boobaa nga naan kii alhamdulilah yàlla na ma bu dee sa bàyyi ñu fi di ko sant bu dee newatu fi ci ñaanal ko ngay dëkk waaw ci ñaanal ko ngay dëkk ndax lan fa maraaraatul mabaadi xalaawaatun fil awaaqib ndax mettitaayu début bi loolu début bi la rek demal ba ci kanam waaw gaa yi nga xam ne ñoo bëggoon ñu yomb lool fu mu yombe fa la ñuy ne seen mujj neexul de waaw seen mujj neexul gaa yi nga xam ne nag ba ba ba jàng jotee wala outil métier ñoo ko def ñooñu xam nga ne moos wute nañu seen mujj wute naag ñi nga xam ne jamono jooju jànguñ demuñu mécanicien wu ji demuñ menuisier ji demuñ nanguwuñu def dara waaw ñoom daal dañuy toog seen kër yi comme que seen baay euh, yor na ñu leen di reewal di toppatoo lu ñu bëgg am ko di sol dàll yi gën a rafet ñeneen ñi di jàngi duñu am dara waaw buñ ñëwee sonn di leen ñee waaye buñ demee ay année ba ñu nekk mag laata ñuy kii sax nga gis ne o oh, gaa yi ñu doon ñee ñu mujj nekk ca gannaaw di rëccu ndax ñoom seen temps bu bari yàq nañ ko ci loo xam ne jànguñu hein utuñu métier defuñu leneen ñu mugg nekk ñu nekk mag amatuñ leneen lu ñuy def parce que affaire yi c'est trop tard te léeg-léeg ñoom ci seen bopp rëy nañoo ñëw wàccaat di jàngiwaat dem di jàngi métier ànd kook ñoo xam ne daanaka seeni moroomi doom lañ walla ñoo xam ne daanaka bu ñu teeloon a am soxna sawaay mënoon nañoo am doom ju toll ni ñoom waaw ñu rus koo def bu ko defee nag léegi ñu nekk ci koñ bi noonu wala nekk fi waaw koo xamante ne du amul lenn lu muy def ci àddinaam nekk ennui day ennui bu dee nag ku bandi dëgg-dëgg moom te bëgg am li yi am mais day toji bànk waaw noonu lay nekk ci àddina bi waaw ay toji banque braquer fii sàcc fii def lii kooku noonu lay mujje waaw te loolu mooy kone beneen côté bi mu ne waxalaawaatul mabaadi i hein maraaraatum fi nawaaqib neexation wu début yi mooy mbir yi yomb début bi lool nga topp rek lool xamal ne maraaraatum siiñ la yoo xam ne yuy wane wextanu ca mujjanteel ba mooy mujjanteel ba nar da neex de waaw waaw laa ilaaha illallaah laa ilaaha waaw ah waa ji nga xam ne bi nit ñi sonn di waajal bac bi di sonn di def loolu moom mu ngi toog këram xam nga loolu dafa dafa dafa dëppook ba kanta neex nit ñi jàng di veiller yow ngay seetaani match fii fu xumb fu ne yaa nga fa di nelaw heure bu la neex léeg-léeg boo boo boo boo xawee guddee tëdd waaye yeewu amoo bon nga xaw a kii quoi sawaroo ne bon waaye jarul may dem cours quoi nga toog xam nga loolu dafa simple dafa neex waaw mooy xalaawaatul mabaadi waaye maraaraatul fil awaaqib mais bàyyi ko ba examen jot rek ba bag bi jot ba gaa yi joxe résultat yi muy mbëkk mbëkk lu mur yeeg di sotti boppam ci ci suuf seeg te yooyu yépp dafa fontoo nit ñi waaye waru ko woon def ne xamoon waroon na ko xaar waaw waroon na ko xaar ndax liggéeyu fi lu taxoon muy yaakaar ne moom ñi liggéey la am moom dina ko am waaw mu ne lii nag àddina ak àllaaxira nii laa <laughs> gis nga même yéeféer yi yowmal loolu lañuy ñuy wax waaw ba ñuy ñaan buur yàlla naan ay woy bu leen delloowen bu ko defee ñu def lu gën lañ doon def fa naamala gayra alladi kunna naamal hein suñu boroom nee na gars yi dañuy ñaan naan ay woy bu ñu leen delloo woon yowmal qiyaam ñu def lañ doon def mu ne waxuñ dëgg de walaw aad walaw aadu walaw aadu bu leen dell bu ñu dellu woon non walaw kii odd euh, naa bu leen delloo ñoom la aadu lima wa innahum la kaadibun dinañ dellu ca lañu doon def ndax loolu lañ masa miin mooy lu yomb te dëgg-dëgg ñuy waxuñu dëgg mooy dem ba yowmal qiyaam parce que liggéeyoo sa àddina di rëccu ndax neexaayu àddina yi nga ne woon ah xalaawaatul mabaadi'i maraaraatun fil awaaqibi fii ci àllaaxira gis nga ni mu tare nga bëgg a du mën a nekk wa arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma'a al xayaati walaw suway'atan faqad li ya'malu saalihatan tanfa'uhum in qafalu waaw la boroom masaalik radiyallahu anhu waa wa arghabul ashyaa'i fil amwaati mooy aaya bi rek aaya bi lay lay wax foofu li gën a xemmem lu ñu gin koo sopp ah ñi faatu te defuñu woon dara rawatina defuñu woon dara seen àddina ñooñ surtout ñooñu moom ñoom li li leen gën a li ñu gën bëgg seen souhait bi gën a rëy liñ bëgg ku leen ko satisfairal moo ñu delloo leen àddina raddun ila dunya ma al ñuy dund waaw mu ne walaw suwayan même bu doon benn cerse sax doy bëgg nañu xeebuñu li yaamalu ngir ñu jëf saalihatan yiiw jëf ju baax joo xam ne tanfaahum dina leen jariñ in xafalu buñ delluwaatee yowmal qiyaam mu turotaan moo tax fii lu yombul képp ku la ko bëgg a woyofal lu woyoful ku la ko bëgg a woyofal ba ba ko mu dem gis nga diine lislaam ji rawatina yoonu boroom xam-xam yi du lu simple ku la bëgg gëmloo ne dafa simple bàyyi ko mu daanu xamal ne moom xamul yoon wi waaw yoon wu bari obstacle la wu bari obstacle la waaw afa naa su an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun ha suñu boroom wax na ko est-ce nit ñi dañu yaakaar ne dañu naan rek aman naa waaye ñun déggam nañu ah waaye ñun ñoo gëm buur yàlla waaye ah wa hum laa yuftanu ñuy wax loolu rek naan ñoo gëm yàlla te duma leen nag ah non déedéet wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkaadibin buur yàlla ne suuratul ankabut wala qad te dëgg-dëgg fatannaa fitnaaloon nañu examiner woon nañu ah nattu woon nañu alladina min qablihim li leen jiitu woon yéen ñi yaakaar loolu wala yàlla man na buur yàlla dina wone ndax soxlawul nattu jaamam ngir xam ni kii nii la mel waaye day wone alladina sadaqu ba nit ñi gis ñi nga xam ne ñoom xam gis nga xam ne ñoo dëggu wala yàlla man na gaay xam te buur yàlla dina xam te dina wone alkaadibiina ñi nga xam ne waxuñu dëgg waaw loolu la kon loolu la de kon mbir maa kon yoon wi ku la ko nara ne c'est simple wax ko ah yow daa mel ni xamoo yoon wi de ma balata seet ku ko xam waaw waaw moo tax yonent mi aleyhi salaam gaa bi ñu doon tuub si du leen dig fii naan leen kaay leen yëf yëpp seen affaire yëpp baax de waaw gis nañ keroog waa yaasir waa kër yaasir bañ leen di duma mbir yi tar lool ci seen kaw sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa kër yaasir da ngeen xam ne seen mujjant hein seen rendez ak man mooy aljana mooy ñu ngi nii maraaraatul mabaadi i metti na fii ñu ngi leen di bundu xataal fii ci Quraysh waa wu Maxsum lu nañu teg leen ko waaye loolu xalaawaatun fil awaaqib mooy maw fa inna maw'idakumul janna waaw yeneen time ale saa saa loolu la doon def bu ñëwee fekk la musiba gu metti dal la danaa la ah muñal rek wax tasi bii comme la mu waxoon ndaw sax ba mu ko rombee ca bàmmeel ba yaa amatallahi isbiri waxtasi bii ay waaye yow jaamu bi yàlla bi mu toog ca ca ca bàmmeelu doom ja di jooy yonent mi aleyhi salaatu salaam romb ko ànd ak lenn ci saxaaba yi ne ko ah yow jaamu yàlla bi mu muñal waaw te sa muñ boobu nga def ko uniquement ngir yàlla mu ne ko ilayka nii daw si xool ko mer si wax ji nga ko ne ko toppal nële sori ma ay sori ma nga naan ma lan fa innaka lasta antal musaab li la dal ci beneen riwaaya fa innaka ah lam tusab bi musibati xam nga ne moos musiga bi ma dal dalu la tax nga naan ma muñal boo xamoon li ma dal di nga ma ne muñal xamul nag kan la waaw mooy loolu la nga mu wax la waaw la suñu naan waaye xaw ma lu ko dal lu met mu laata muy wax rek waa ji ne ko bu ma wax muñ xam naa ne muñal nga waxee waaye bu ma wax muñal ma ne ko ah kon de xaw ma lu ma lay wax <laughs> xaw ma lu ma lay wax kon ne bu ma la waxul loon ana lan laa lay wax waaw wa bashiri saabiriin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun waaw waaw bégalal alsaabiriin aji way muñkat yi alladina mooy ñi nga xam ne isa ida asaabathum bu leen laalee bu leen dalee musibatun am musiba qaalu ñu ne inna dëgg-dëgg ñun lillah ñun de buur yàlla ñu moom te moo ñu fi indi woon wa inna ilayhi ci moom dongu ak raaji'una la ñuy dellu waaw mu ne ñooñu bégalal ñooñu leen yëgal leen bushra la début bi day naqari buur moo tax néegu loolu gis nga ci lii nii lim ne wa ala hada qaamati dunya wal axira wallahi loolu la te ci kaw lii nii ma la wax man imaam Ibnul Qayyim ci la àddina ak alaaxira tegu ah. waaw gaa yi idéaliser nag seen néegu sëy yéeg mariage ak yooyu boo seetloo seen sëy du yàgg waaw parce que seetaan nañ ay film télénovela ba seen bopp yi tàng ñu foog ne li ñu leen di wan ci film yi noonu lay demee wala affaire yi daal yi leen Euh, euh, nettalikat yeeg gaa yi naan dañoo romantique ak di leen nettali ñu foog ne daal mbir yi daal nii rek lay demee ak foo image yi ñuy xool ci film yi nga xam ne dara baaxu ci moo leen di yóbbaale ñu foog ne daal mariage daal sawaay benn eau douce la boo xam ne daal tout cool tout comme comme comme bon leur semble alors que nag ñooñu ñoo waru lool moo tax duñu yàgg ah waaw la waajo doon naan paaba nee na man di sëyi léegi jaaxal nañ ma waaw ñoom daal foo leen gise ñu may leen tuuti ngay toog rek fan tashiru ñu daal di tasaaroo mooy sëy ya tas parce que dañoo idéaliser mbir yi bam bam bam bam bam ëpp waaw ñoom ñu ngi ko jànge ci livre yi lañ jànge lañ jànge sëy mooy roman gaa yi quoi roman fiction yi waaw ñoom ak film yi telenovela yi ci lañ jànge moo tax buñ ñëwee ñoom xamuñu fa maraaraatul mabaadii xalaawaatun fil awaaqib wa xalaawaatun fil mabaadii maraaraatun wa fil awaaqib ñoom xamuñu loolu mais mbir yi loolu la mu ne ko ñoom imaam Ibnul Qayyim wala xoola nañ yem ni parce bi ci tegu masala usuliya la hmm? Euh, masala usuliya la boo xam ne euh, su xawoon nañ ko junju fan yile xaw ma nag lu ñu doon wax ba tudd ko yaakaar naa euh, tuddoon nañ ko si tuddoon nañ ko mais di nañ ci ñëw insha allah pour bii di ñëw parce que dama xam ne bu ñu ko jëlee nii mooy fi mu doon wax sànq bi may continuer ma ne eh non non non nañ yem nii parce que lii beneen affaire la waaw ndax day wax ci wàllu mafahim yi waaw mafhumul laqab ci lay wax ci li jëm ci wàllu mafhum yi waaw mafhum mooy bu ñu waxee benn mbir ma dégg ci leneen ci ginnaaw day wax ci loolu di wàll wax ci wàllu usul ak loo xam ne masala xilaafiya la.